kon mu ne danaan yaa ahlal janna yéen waa ajjana fa yaquluuna ñu ne ko labbayka rabbana ay way wuyu nañ la sa borom wa sa'dayka wal xayru fi yaday waaw loolu ci jàng ne ajjan buñ la woowee nga wuyu ko waaw eh, naan man sama wuyu moom sama wuyu daa cher dama koy marchander déedéet ah mu ne leen ndax gërëmu ngeen waaw waaw loolu it walillahi al masalu ala dañ ciy jàng nit tamit bu amee ñoo xam ne dañu di gana parce que ñii gani borom bi lañ yoo xam ne adyaafur rahman ñi nga xam ne ñoo ko gëm topp ko gëm ko topp ay yeneen ay saasaam dëggal ci lu ñu gisul borom la boroom bi teral leen ñu ciy jàng ci xadis bi que ne boo terangee ay nit tamit boo leen teralee baax na nag léeg leen nga ñëw di leen nemmeeku fa nga leen teral waaw laal walillahi en la bu dee roi bi da leen a yónni ay bii avion ngeen ñëw ngir aj gi wala umra wala leen wala nguur gi wala yoo xam ne ay entre xarit nga am ñoo invité say xarit wala ay nit invité leen defal leen ay teraanga fenn baax na même bu dee sa biir kër la foo leen dëkkale benn néeg ak yooyu tegal leen xéewal yooyu baax na léeg-léeg nag di ñëw di neem neeku ndax xéewal yooyee mu ngi sax ci ñoom te tamit ñu ngi leen koy defal ni ñu leen ko war a defale waaw laaj leen tamit ndax ah mbaa lépp yemb na loolu it daa bokk ci teggin yi <laughs> waaw <laughs> waaw ndax lépp yemb naa waaw loolu it daa bokk euh, ci li nga xamante ne loolu it ci teggin yi la bokk quoi waaw bu ko defee bu bu bu dee ne yemb na waaw waaw kay hal raditum waaw mais ganale nit teg leen fenn a ah, man ngaa joxe instruction mais ñëw di ko di. di di lëñbëtaat di laaj di laaj yooyu tamit daa baax ah waaw ngir lépp loo xam ne ñun suñu mata di en tant nit bu dee ne gis nañ kañ def loo mbir yi bon fàtte doomu aadama la man na fàtte wala yenn yi nam ko déggee woon du noonu nga mën koo réparer di leen a teg ci condition yu baax hal raditum ndax gërëm ngeen fa yaquluna waaye loolu yëpp gis nga waa ajjana <laughs> ah, bañ leen teralee ñu ne voilà wama lana la narda ya rabbana waalu teeba duñ gërëm yow suñu borom yéen daal bu ñu leen ganalee defal leen ay xéewal bul nekk koo xam ne da nekk gan gu difficile ku naqaree dëkk la <laughs> waaw moom lu ñu ko defal mu xeeb di xaar leneen waaw tey xeeb li jot a jàll ah ah moom de mbir yi waaw nit ñi nag léeg-léeg euh, bon euh, li bon nag mooy yow ñu ne la ndax gërëm nga ngir xool bu dee ne mbir yi jotu la yemb ñu utaat leneen wala boo gin koo yëwanal nga ne lépp baax na. waaw ndeke yow sa biir xam nga ne am na yu doxul nga dem nag ba ñibbi nag di ko jiibaane foofu lool nag dafa xaram di yàq deram bokk na ci yi nga xamante ni nii loolu dafa xaram charan ci charin waaw moom waaw baax na tey gi nganale gu naqari lu nekk nga dugg ci te waa ji laaj leen loolu dafa ñaaw quoi waaw wala nga am say habitude yoo xam ne yoo miin la sa kër ak sa ngay bi dem fenn ñu ganale la ñoom loolu lañ xam ci ganale ganale la li gën a màgg ci ñoom yow nga ñëw di ñàkkuk taalibe ñàkkuk yar waaw di xeeb naan waa yow ñooñu wala nga naan leen defu ngeen fi tus waaw <laughs> defu ngeen dara <laughs> fàttali mbokk ma waxoon ne <laughs> benn sëriñ mbokk la nettali ne ba mu demee ànd ak beneen mbokk sëriñam koo xam ne ab sëriñ la de waaw <laughs> mu dem ànd ak benn bokk sëriñam fu ñu ko invité woon quoi fu ñu ko doon ganale mu dem moom moom mi ko doon nettali sa waa ji nee daa kersa boo ko mujj dugg quoi <laughs> moom lañ doon ganale bi <laughs> mais euh, sëriñ boobu bon ñoo bokk sant quoi te ñooñ ay sëriñ lañu voilà waaw ah, mooy ay euh, seen maam ku baax la waaw léegi bon nee na biñ demee foofu gaa yi ci village boobu gaa yi di ko ganale gars yi ñëpp bàyyi seen lépp jigéen ñi góor ñi ñu nekk topp ci lekk yi sonn ma gis leen xam ne ñii lépp lañ bàyyi ay fan di toppatoo affaire yi ngi ñëwee taaj affaire bi sëriñ bi ñu lekkee ba pare xaw ma avant bi ñamee affaire yi après mu ne gars yi seen lekk dara neexu ci dara baaxu ci nangam saa waa ji nee na sëriñ bi ko doon nekkali te tombe woon ci affaire bi àndoon ak moom àndoon ak beneen sëriñ bi nee na moom di maa ngi am kersa kersa boo xamante ne nii xaw ma ma la koy wax waaw <laughs> ah, muy ñii def yëpp loolu rek tax boog nga ne ndax nee laay wax quoi ah, ah, waaw imagine loolu wa moo ma ne waa problème nag boo ñëwoon ne leen sëriñ bi lim def nag loolu jaaduwul ñoom ci seen bopp ñooy jàpp ne yow mii boo mayul dootuñ waxateeg yow mere la ba faw te alors que problème bi yow dangaa wax lii nga wax mooy yoon sëriñ boobu comme mbokk sëriñam bi ni mu ci ni ko mbir mi méttee ba mu koy nettali keneen koo xam ne fekkewu ko woon saa waajooju loolu day wan loolu mooy jaadu loolu mooy li jaadu mooy vraiment loolu kenn du ko def waaw mbir mi nag du kilifa la waaw loolu bokk na ñun ci suñu jamono li nga xam ne moo ñu waaw waaw li Seck Mboro doon wax rahimahullah sa Seck Mboro <laughs> ci waxi wolof yooyu mu doon nettali <laughs> mooy proverbe wolof yi te moom puso bu réeree ci pénc te suba ba ngoon ñu koy jeex ah <laughs> manuñu koo gis mooy mag a juum rek waaw gars yi bëgguñu ko mel ni dañ koy gis mais di ko suulaat ndax ci mag la rote sa mag ma moom dañoo jàppoon ne du rotle dara <laughs> waaw mu loolu mooy problème bi mooy que ni ay kilifa du ñu juum ay maaso moo na lañ lépp luñ def noonu la déedéet fii kenn du fi euh, koo xam ne dafa dañoo du ñu juum quoi kullu bani aadam xata doomu aadama yëpp ma ne ñooy def ay jaaxum ñooy def ay erreur waaw léegi bu defee erreur parce que mooy diw diw la sant diwéy maamam léegi ñu tax nag loolu ñu ne lu baax la baaxut lu tax bokkam ni di ko souligner di ko nettali naan kersa gi ma ci am parce loolu mooy jaaduwut loolu loolu mu def mooy lii jaadu kéelim def jaaduwut ma ne ko ñooñu rek boo leen ko yow la ñuy mere waaw malgré wax du tee bu ëllëgee ñu kii wax waaw alors que loolu day wane faay bu nekk ci kooke <laughs> kon mooy bu ñu la ganalee tamit laaj la ndax mbir mi gërëm nga bu dee am nga looy wax wax ko ci teggin waaw waaw waaw moom de masha allah moom kii nañ lool waaw waaye kii de xam naa euh, saabu de bu dee am na rek ndax euh, waaw xam naa bi fi newoon daa kii wala waaw yu mel noonu xam nga loolu wax ju rafet la quoi mu ne ah, waaw kon waaw xaaral waaw dem yónnee ñu andi leen saabu ngir ngeen mën a yooyu nii la quoi nii ay nekk fi <laughs> ni sa am joxe léegi loolu moom <laughs> même bu dee mbir mi matul waroo ko waxe noonu waaw waaw loolu lépp dañ koy jàng ci xadiis yi quoi ay teggin la quoi aadaat ay teggin mooy lislaam waaw rawatina nag bu dee nag daa mat moom loo xam ne sax yow nga ne la nga xaaroo ko woon bu boobaa na nga wax bu baax eh, waaw moom kay <laughs> masha allah moom kay weesu nañ gërëm kese moom moom kay wax ji gërëm nañ bu baax waaw moom kay masha allah jazakumullahu anna xayra yéen kay yal na leen borom bi eh, fayal ñu yiw te saxal leen ci euh, yiw voilà kon ñu ne ko waa àjjana ne ko waa boroom bi lu tax duñu gërëm te jox nga ñu waaw centre xéewal yépp ci moom waqad ataytana moom kese mooy joxaakoon bi te jox nga ñu maalam tonti ahadan loo xam ne joxoo ko kenn kenn kenn kenn min xalqika ci sa bindee fi kon lu ñu teeba duñu gërëm waaw ah? leegi nag borom bi ne leen ala ontikum afdala min zalik ndax duma leen jox lu gënul gën lool mooy waa aljana li leen borom bi waajalal aljana yiñ lay wax jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaaru li muy neex yëpp masaakina xuurul ayn nangam ak nangam ak voilà yooyu yëpp borom ne li ngeen nekkagul nii lépp am na lu ko féete kaw mooy ridwaan waaw uhillu alaykum damay fala asxatu aleykum abada duma leen mereeti ba faw waaw waxoon naa la nag lii borom bi am na ñu mu koy may fii ci kaw suuf laata ñu ñëw ak ñaata ñuy génn kaw suuf hadith yi yëpp ci loolu la ñuy moom yàgg naa la ko wax hadith yi ñu romb mooy fexe at taxalluq bi axlaaqi ahlil janna waaw yeneen saa san ci loolu lañuy ñuy xëcc mooy di fexe di euh, jikkowul jikkoy waa aljana te lool du dara du jikko yi nga xam ne moom moom ci yonenti ma rek saa saab la jóge teggi ni dina mat doxali ni dina mat waaye wu nekk jànn devant yàlla yi dina mat borom bi am na ñoo xam ne ci ngëneelam almax dana leen dugal ci ridwaanam ne leen fala sa alaykum abada dootuma leen sànji sam sànji dootu leen laal ba faw ndax yeneen saa salam waxuloon Seydina Usmaan gisoon nañ ko fi ma darra Usmaana ma fa'ala ba'da <laughs> amul ngërëmu yàlla goo xam ne sànjam dootul nekk ci gannaawam yeneen saa salam ma darra Usmaana ba'da al-yawm allahu akbar yeneen tubaab yi saa saa keroog mooy keroog tabu quoi <laughs> waaw keroog tabu bi muy soññ nit ñi ngir ñu joxe Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan daal di joxe joxe yu yéeme ya yeneen bi alayhi kontaan jël alal ji mu joxe ak gëléem yi surtout alal bi di ko compter ci loxo yi kontaan ne ma darra Usmaan allah allah dootul lorati Seydina Usmaan maa li nga xamante ni amila lépp lu mu defati bandal yow mi ginnaaw tey wax ko ñaar yoon wal xadiisu <laughs> Abdurrahmaan ibn Samura moo ko nettali keroog bi mu indee bi alfi diinaar allahu akbar ëpp na lool sax ba pare jahaza jaysh al usra mooy ci préparer waajalal lépp lu ñu soxla armée ba nga xam ne mooy armée ba doon dem Tabuk waaw nee na saydna Abdurrahman ibn Samura nee na maa ngi maa fa ra'aytu an-nabiyya yuqallibuha fi ngi seen saa salaam alal ji bari ji im saydna ci ci ci ci giron ko yeneen saa saam ko wëlbati wa yaqulu ma darra Usmaan ma amila ba'da al-yawmi marratayn allah Seydina <laughs> Usmaanu radiyallahu anhu dootu ko lor lépp lu mu jëf ginnaaw tey imaamu Tirmidhi solo na ko ñoom Ahmad andi na ko amaam moom ñoom mu ngi ci mustadraku al imaamu al rahmatullahi ala al jamii kooku bu amul woon ngërëmu yàlla goo xamante ne nii sànjam manu koo laalaat yeneen saa sam du ko wax lool waaw waaye it wër war na ne loolu bu kenn jàpp ne ah loolu moom xam naa àjjana kese la déedéet waaw waaye ñu ne la bi gine yaatu lool keroog bi nga xamante ne sulhul Hudaybiya bi te Seydina Usmaan ñii moo waraloon sulhul Hudaybiya moo mooy jaayante googu moo ko waraloon waxoon nañ la ko bi yeneen saa saa ñëwee ba ci buntu Makka ànd ak saxaaba bi radiyallahu anhum ndax géntam gam géntoon wa ru'yal anbiya haqq ngir ñëw alayhimu salaam ngir umra waa Makka ne leen du ngeen fi dugg di leen yónnee émissaire ba benn jamono yoon saa saram ne Omar kaay ma yónni la ci waa Makka tey naa Omar ne eh, yeneen tibi <laughs> alayhi man de du sab yónnent laa bañ xaasa muy lool lool lool di loolu moom mais mooy efficacité la rek mooy mbir mi li am solo mooy message bi àgg gis nga waa Makka wumpule wuñ ne mooy man man Omar man ñoom manuñoo def dara du ñu jaarul taal gis nga yeneen saa sax bu ma duggee Makka bu ma demee Makka man Omar nekk fa di joxe sab sab yónnent moo dul àgg waa Makka bañ giñ ma bañ buñ ma gisee man bañ gi ma leen bañ ëpp fuuf bu ñu ma gisee moom cooki de fin lay doon bu dañ may gis rek songu ma mat songu leen waaw rayante lay doon ba ma dee affaire bi yow sa message du leen léegi nag yoleen saa sa baal kon ma tegtal la koo xam ne waa Makka moom respecté nañu ko yeneen saa saam ne ko kan mu ne ko Usman yónnil Usman yeneen saa saam woon Usman yónni ko ba mu demee waa màkk téye ko fa ci lu kii voilà yàgg fa waa màkk téye ko fa naan ko yow sax mën nañ la may nga wër kaaba gi yow ramee sa waa ji moom du fi dugg yow sëy naa Usmaan dina a rek wala la man naan nag yonent bi saa ci wudd mu yónni ma ma ñëw fii ngeen ne moom du fi dugg waaye man ma ñëw di fi dugg di umra bàyyi ko ci biti xalaatuma ko rumeur yi jógoon ne waa Makka dañoo faat sëy naa Usmaan yeneen saa sala mu woo nit ñi ñi leen ñëw leen jaayante ci ronu garab goo gële ne woon Hudaybiya borom bi di ko tudd ci suuratul Fath ubbi gu rëy gi laqad radiyallahu waaw waaw laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athaabahum fathan qariiba borom bi moo ne gërëm na laqad radiyallahu anil mu'minina borom bi nee na gërëm na wuy ngëm yàlla bi moo tax bay saat saat ne lan yalija naara ahadun baaya'a tahta ash-shajara waaw waaw ni mukk mukk mukk mukk mukk mukk lan yalija naara du dugg safara mukk mukk mukk kenn koo xamante ne jaayante nga ca suufu garab googee Hudaybiya kooku moom ah mukk <laughs> kooku dootu duggati safara mukk jeex na allahu akbar fuu sawaay jeex na parce dañu am ridwanullah dañu am ridwanullah bi nga xam ne la saxata ba'da kon boroom bi ne leen euh, man def naa ci sama seen kaw samam euh, defal naa leen samam samam samam samam samam euh, ridwaan laqad dëgg-dëgg radiyallahu borom bi gërëm na anil mu'minina te inna allaha la yarda anil qawmil fasiqina borom bi du gërëm nga xamante ne nii ñooy kàccoor ya ñoo tax al sahabatu kulluhum ulul mu ne borom bi gërëm na way ngëm yàlla yi keroog ba nga xam ne la ñuy jaayante yow taxta sajara ci sa suufu garab ga waaw borom bi xam li nekk ci seen xol mu wàcc seen kaw as-sakina dal ga alayhim wa asabahum fathan may leen fay leen loolu ñu defoon ngir yàlla waaw fathu matt topp ci bu yàggul ñooñu amuñu ridwaan te newuñu fii ci kaw suufam waaw waaw waaw allah borom bi tabaraka wa taala ba léegi yii yëpp ngir wan nañu bu ñu nekk ñoo xam ne xadiis yi koy jàng di romb nii waaw dañuy tàndru pour loolee ñu am ko fii waaw ridwanullah muhammadur rasulullah walladina ma'ahu وأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود waaw mu ne Muhammad sallallahu alayhi ndawal yàlla la de ndawal yàlla la de ndawal yàlla la ndawal yàlla la ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko gëm asidaa'u alal kuffaari ruhamaa'u baynahum waaw dañoo tar ci yi yërëmante seen biir waaw waaw waaw ñoom li ñuy sàkk mooy yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwana <laughs> waaw ñoom ngëneelu yàlla kese ngëneel ci yàlla ak gërëmam waaw boroom bi waxoon na mais ca taw tawba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dhalika al fawzul azim te boo jeex seetloo fawzul azim la koy jeexale <laughs> ndax gërëm yàlla bu ko mu ne was-sabiquna al awwalun <coughs> way jiitu al awwalun njëkk ci wuyu yonent bi alayhi salaam gëm ko dëggal ko jàppale ko minal muhajirina bokk ci ñi nga xam ne ñoo gàddaay yi bàyyi woon seen kër dem ci borom bi tabaraka wa taala haajaru ila allahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam waaye wal ansar ñi nga xam ne ñoo gëm dëggal tabawwa'u daar wal iman daal di leen eh, accueillir Médina walladina taba'uhum bi ihsaan ak ñi nga xam ne ginnaaw ñooñu ñi ñëw topp leen ci giiw gëm yonent bay saa saa même bu dee ne jógewuñ Makka waaye bokku ñi na Medina waaye ñëw fekk yonent saa saa alayhi salaatu wassalaam gëm ko ba génn àddina ah radiyallahu anhum borom bi gërëm na leen waradu anhu ñoom itam gërëm na li leen borom bi maqaama ak li leen borom bi wàcc waaye yim leen wàcc. wa a'adda lahum te àddina ñi lañ soxla boo tax mu ne wa a'adda lahum mu préparé leen nag jannatin ajjana yoo xam ne bu ñu génnee àddina lañ koy tajri dina daw tahtaha ca ronam al anhaaru ndex yaa xaalidiina fiiha abada fa la ñuy sax ba faw zalika al fawzu al azim kon nag borom bi ridwaanam nañ ko ko ñaan fii waaw ngëneelam la kese bu muy maye du liggéeyu kenn waaye tënku ci njàngaleem ci ndigalam di ko teet ci lépp te yàllay kese tax takkook njàngaleem habibahu bi nga xam ne moom la ñuy ami mooy buntu ridwanullah mooy dëgg-dëgg ridwanullah boo amee seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam am nga ngërëmu yàlla gu mat sëkk waaw yàlla nañu ko borom bi may amin kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw waaw wala boroom na ñoo xam ne foofu la leen dugal waaw du ne luñ def erreur de tekkul ne maa suub lañ de mais boroom bi moo xoolatul ci ñoom dara maa darra Usmaana maa amila ba'da al-yawm ma ne Usmaan radiyallahu anhu dootu ko lor lu mu defati ginnaaw tey waaw te waa Badar du loolu yeneen saa saa waxoon Seydina Ali ibn Abi Talib hadis baa ngi ci saxiix yi bi mu nekk bi Haatib ibn Abi waaw bi yoneen saa salaam di dem fatxu Makka war a fatxu Makka ndaw sa fa ñëwoon Medina doon doon doon euh, ñaan ñu dimbali ko muy dem Seydina Xaasim ibn Abi Baltaa bokk ci waa Badar radiyallahu anhu doon am leetar bu mu ko joxoon ngir mu alerter waa Makka ndax ay njabootam dañ faa des waaw yeneen saa salaam borom bi xamal ko mu yónni Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina al-Miqdad ak ñam àndaloon ne bu ngeen demee baraw rawdata xaaxin waaw bi ngeen fa dajeeg bi ngeen fa dajeeg ah ki nga xamante ne ah, benn zaina benn jigéen bu yor gëléem di dem waaw na ngeen jël bataaxal leetar ba mu yor ba ñëwee ne ko taral waaw ne ko génneel lettre bi mu naan ban lettre waaw li sànni gaay Seydina Ali ne ko mane radiyallahu anhu <laughs> wallahi faam tee nga ñoo bañ a pousser ci yenn yi génne lettre bi wala ah bu ñu pousser ci yenn yi waay trois pointiers yaa faam <laughs> parce que ki ñu wax wallahi mooy lim ñu wax dëgg la lettre bi nga yor génneel faam bi ne leen wan leen wane leen gannaaw <laughs> wane gannaaw mu génne ko fa mu ko jox leen ñu ñëw jël lettre bi ñëw jox yonent bi alayhi salaatu salaam yonent salaatu salaam ñu la jàngal ko ñu gis min Haatib ibn Abi Baltaata ila unaasin min Quraysh waaw <laughs> bii de mu ngi jóge ci Haatib ibn Abi Baltaata ci ay nit jëme ci ay nit ñoo xam ne kilifaay Quraysh yéefiri yonent salaatu salaam mi ñu jàngal al ajalatu min ash-shaytaan parax parax ci shaytaan la jóge Seydina Ali ibn Abi Talib nee yeneen saa salaam woolu ko waaw wan ko téere bi bataaxal bi lettre bi missive bi ne ko ma hada ya Haatib waaw waaw ne ko waa Haatib lan la lii mooy lan bokk mooy explique-toi donne-nous des explications pourquoi nga def lii waaw ñu ngi waaja a Makka ah ndax ñoom trahir gu ñu trahir pacte bi ñu amoon ak ñoom rey ci waa Xuzaa ay nit te suñuy alliés la ñu te lool la pacte bi waxoon amuñ droit laal leen ñuy waajal ngir dem fa nga bind leen lettre mu ne ah yeneen saa salaam bul gaawantu samay mbir képp kenn ci muhaajiruuna yi Makka lañ jóge te dañ faa am ay njaboot mais ñoom yéebéri ci seen bopp seeni mbokk lañu mooy ku ku ku faaru Quraysh bu dara amoon buñ fa demee. seeni mbokk bopp ya fa nekk duñ leen faat alors que man doxandiim laa fa woon sama njaboot ga fa des mu bëggoon rek bu ma leen defalee lii bu boobaa ñu xoole ma lool bañ leen a saccagé makaal massacré leen Ali nee na Seydina Omar jóg ne ya da'ni ya adrib unuqa hada adrib unuqa hada munafiq <laughs> ne bàyyi ma yow dawal yàlla li sallallahu alayhi ma dóor doq naafiq bi waaw bi mu waxee lool salaam ne wa maa yudrika ya Umar anna allaha ittala'a ala ala ahli ala ahli badrin fa qaala isma'u maa shi'tum faqad ghafartu lakum allah ñooñu bu ñu amul woon ridwaanam nu muy demee mu ne lan moo la xamloo yow Umar radiyallahu anhu kene borom bi yëddu na xolu Badar yëddu na Badar ña fekke Badar première laale bu jullit ñi laale ak Quraysh naq banu bakkanu ñoom banu Abu Jahlin bi ci ban Badar bi waaw yëdd na xolu ñoo ñee ne leen isna'u ma shi'tum def leen lu leen def faqad ghafartu lakum jéggal naa leen lool du xusuusi waa Badar de wallahi alladhi la ilaha illa am na ci jaamam yi ñoo xamante ne foofu la leen dugal ñoo xam ne ñu ngi dunduk ñun dundoon nañ siècle yu wees siècle bu nekk da ci am ba àddina bi tukki muy ngëneelam kese ñoo xamante ne ay façon xam ne borom bi moo leen di gërëm gërëm goo xam ne tegu ci dara moo tax keroog gisoon nañ yeneen sa salaam ne allahumma arhamil ansar ca xude ca fële Ji'rana euh, comme ni ko Abdallah ibn Zayd ibn Asim daal di nettalee gisoon nañ ko mu saxiixay ne bi mu leen woowee Ansaar ca angaar boobee ne leen euh, lu tax ma dégg ay wax yi ngeen di wax alors que lii alal yi may joxe ay nit laa koy jox ñoo xam ne ngir ñu gën a dëgër ci l'islam gi ñuy dóoru dugg te dëgëruñ ci waaw ama tardawna ya ma'shar al-ansar yéen waa lansar ndax gërëmu ngeen nit ñi daal di dellu seen kër ya ak ash-shat wal li nga xamante ne mooy jur gi yi ma leen jox ay xara ki gëléem ay ay ay ay ay ay ay ay ay xar ay bëy ki gëléem kantaa yéen ngeen dellu ak rasulullah sallallahu alayhi ila rihalikum waaw ngeen delloog yonente bay saa saam seen dëkkuwaay ya Medina al mamsha mamsha al mahya mahyakum allahu akbar sama dund moo seen ak mu muy génn àddina yi seen biir waaw lan saa ñépp di jooy ba seen sikkim ya tooy xepp mu ne allahumma ighfir al ansar wa abnaa al ansar wa abnaa abnaa allah <laughs> ne borom bi ay man yonent saa salaam maa ngi lay ñaan sa jàmbi bi yërëmal ma waa lansaar ñi waaye yërëmal ma doomi waa lansaar amaan nga ne ñii am nañ ay doom waaye wa abnaa abnaa il ansaar seeni sët yoo xam ne juddooguñu ñooñu am nañ tuuf nañu ngërëmu yàlla te feeñaguñ jamono allahu akbar yooyu yépp ay ngëneel la yoo xam ne yonen saa salaam borom bi tabaaraka wa taala jagleelu ko ñooñ kese mu tëj mbir mi jeex na déedéet dalika fadlullah ca suuratul hadiid wallah lii li yépp ngëneelu yàlla la yutti moo koy jox man yasha ko soob wallahu ta borom bi dul fadlil azim mooy borom ngëneel ko maa ngi léegi lan moo teeñu ñaan ko ci allahumma ij'alna minhum jeex na waaw ñun ñu ngi yëkkati aku faddaraa tenk li nga xam ne mooy toroxlu ci yow boroom bi tabaaraka wa nga boole ñu may ñu ci sa ngëneel képp gi ñu xam ne képp la koy nit koy nga boole ñu ci ñi nga wax ñii ñëpp waaw ridwaan rahma lépp nga may goo xamante ne laa tasxatu alayna abada doo am nañu sànj suñu kaw ba faw jeex yal na ko borom bi may képp koo xam ne topp nga riyaadu saalihiin waaw képp koo xam ne waxu yonent bi alayhi salaam jàngaleem yonent bi alayhi salaam ñor na la waaw képp koo xam ne lool ngay xeeñtu yàlla na la ko borom bi defal amin koo xamante ne amana bi sayyidi rijaal yi alayhi salaatu wassalaam yal na la borom bi defal yi na la may ngërëmam waaw waaw na la boole ci groupe boobu yow miy topp téere bi te kalaamu sayyidil mursalin mi nga xamante ne nii mooy suuxat xol yoo ndax mooy aynan yashrabu biha al wala aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yal nañu borom bi rootal foofu yal nañu dugal ci géej yooyu amin kon xam naa dañoo yem noonu insha allahu taala bi di ñëw ñu gis avant dernier hadith bu kitaabu riyaad wa saalihiin wa hadith mille huit cent quatre-vingt-quinze bi hadith seydina mawlana Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram al-Ansaari radiyallahu anhuma